bismillahi rrahmani rrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu rabbuna tabaaraka wa ta'aala fi suuratil a'raaf ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rrajiim wa ilaa madyana axaahum shucayba qaala yaa qawmi acbudu allaha maa lakum min ilahin gayruhu qad jaa'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu lkayla walmiisaana walaa tabxasu nnaasa ashyaa'ahum walaa tufsiduu fi l ardi bacda islaaxihaa daalikum xayrun lakum in suñu boroom tabaaraka wa di wax ci laay ñett fukk bi ak juróom léegi nag ginnaaw seydinaa nuux seydinaa huud seydinaa saalix ak seydinaa luut alayhimu salaatu wassalaam mu ñëw nag ñu nettali beneen yonent alayhi salaatu muy waa seydinaa Shuayb alayhi salaatu wassalaam mu ne wa ilaa madyana ca dëkk ba nga xam ne moo doon madyan axaahum yabaloon naa fa seen mbokk ma Shuayba di seydina wa mawlaana wa rasuulu rabbina Shuayb ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam qaala ba mu ñëwee lan la leen wax mu ne leen yaa qawmi yéen samay ñoñ ubudullah waay ngàlla jaamu leen seen boroom jaamu leen yàlla moom dongu de maalakum xamalu ma leen taamu ngeen de min ilaahin beneen yàlla boo xamante ne nii moom ngeen war a jaamu ci dëgg xayruhu ku dul moom boroom bi tabaaraka wa taala xad nag dëgg-dëgg jaatkum dikkal na leen bayyinatun yoo xam ne ay pro yu leer ay lay yu leer min rabbikum yoo xam ne yu tukkee seen boroom la yu ma jox fa awful kay la maa ngi leen di wax nag é gis naa ne yéen moom moom seen problème bi gën a rëy ginnaaw bokkaale mooy naxaata gi ngeen di naxaata ci seen njaay mi kon nag fa awful kay la dee leen matal yi ngeen di natt en volume bu ngeen koy def na natt na na mat de voilà na mat litre yi nay mat bu leen yow di jaay nit ñi di nax nit ñi di leen wàññil ci la nga xam ne moom ngeen leen di jaay wal miisaana waaye na ngeen matal li nga xam ne mooy balance yi bu ngeen di peeseel ku ngeen di peeseel na waay la ngeen di peeseel na mat bu leen jël ne lii kilo la ndekete yoo poids bii matul kilo de waaye wala boog nga ñëw di peeseel nit ki teg matul nga daal di koy yëkkati sàcc ci moom ay ronqat ay garam loolu bu leen ko def de wala tabxasu nnaasa ashya'ahum te nag bu leen xomp di daal di wàññil nit ñi li nga xamante ne mooy seen mbir yi nga xamante ne nii mooy seen alal yi ñu am seen marchandise bi ngi leen war a jaay waay waay waay seen àq yooyu bu leen ko wàññi de wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha te bu leen yàq ci suufu Madyan bii leen borom bi dëkkal bu leen fi yàq ba'da islahiha ginnaaw bi nga xam ne ci la ko borom bi yéwénal bu leen ko yàq ak ay mooy yàlla ak ginnaaw bi nga xam ne ci la ko yéwénal moom borom ni tabaraka wa taala zalikum nag lii ma leen wax man Shuayb bu dee xayrul lakum moo gën ci yéen in kuntum mu'minin ndeem nekk ngeen ñoo xam ne way ngëm yàlla leen ngeen de walaa taqudu ta maa ngi leen di artu walaa taqudu ta nag bu leen di jekki di toog bi kulli siraati nekk ci yoon yu mag yi ci xàll yu mag yi nekk daal yéen ci yoon yi tu'iduna di tëkku ñi nga xam ne ñoo ma jot a gëm ngeen leen di tëkku di leen menacer fépp fu ñuy jaar bu ngeen xamee ne fee la ñuy jaar ngeen am ñu ngeen fa yebal ñu dem di leen wër di taxaw ci koñ yi di leen xaar bu ñuy romb ngeen leen di tëkku di leen menacer naan leen ha yéen a fi bàyyi suñu diine maam yi dégg naa di topp dof bu mel ni Shuayb alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah waay waay bàyyi leen di jekki di toog ci yoon yi di tëkku ñi nga xam ne ñoo ma jot a gëm de wa tasudduuna te ba ngeen ko defee nag ba pare ngeen di dox diggante nit ñi yéen seen bopp ngeen dox diggante ak seen bopp ak yoonu yàlla waaye di dox diggante yoonu yàlla weeg nit ñéeg yoonu yàlla ne an sabilillah ngeen di wëlif di daal di dëpp nit ñi ci yoonu yàlla man amana kan ngeen di dëpp man ka nga xamante ne nii amana moo gëm bihi ngeen di def lu nekk ku jot a gëm ngeen di fexe ngir mu génnaat ci diine ji mu nekk watabghunaha waja ba pare ngeen di sàkku yoon woo wële di ci indi ay ndëng-ndëng naan lii way wan di leen ne da ngeen leen di convaincre ñu jot a xam nga ne lii mu wax kero wala doxalinam bii rafetul te loolu mooy wane ne diineem dii di lislaam bii muy woone baaxul suñu boroom ne wadkuru léegi nag Seydina yi bu tegal leen ci ne leen wadkuru alayhi salaam waay waay te na ngeen nag ku nag na ngeen ba nga xamante ne nii xéewal yi leen boroom bi defal is bokk na ci kuntum ba ngeen nekkee qalilan ñu tuuti ngeen xam ne bariwu ngeen woon fakkat kasarakum mu bari leen may leen natalité ngeen man di dund ba nekk ñoo xamante ne ñu bari lañ léegi seeni noon see duñ leen noggatooti noonu le waaye waaye waaye fàttaliku leen it kuntum qalila bi ngeen xam ne ci ngeen néew ci wàllu am am fa kasarakum borom bi may leen ay xéewal ba ngeen bari le lool ba giij le wanzuru waaye na ngeen xool nag kayfa kaana suñu boroom ne na ngeen xool nag ah sayyidina Shuayb ne leen wanzuru ta na ngeen xool ah kayfa kaana ana naka la nekk ñi leen fi jiitu woon aqibatul mufsidiin mooy mujjanteelu ñi nga xam ne ñoo doon yàq ci kaw suuf nekkoon fi di def comme yéen la xool leen rek yéen sànni leen seen bët ngeen xool ñi leen fi jiitu woon ñoom noo Seydina Nuux du dee gënu ngeen ay ay peuple yu mel noonu ay xeet yu fi jaaroon doon mooy yàlla seetleen ñoom nan lañ mujjee woon léegi nag bu ko defee yéen ngeen mën a yeewu wayin kaanat Seydina bu ne leen nag bu dee nag wayin kaanat bu dee wayin kaana bu dee daa nekk ta'ifatun benn mbooloo minkum ci yéen sama ñoñ yi amanu dafa gëm billadi ursiltu bihi bi nga xam ne gëm li nga xam ne moom lañ ma yebal yoon ko muy taifatun am beneen mbooloo ci yéen lam yu'minu gëmul fasbiru aywa muñ leen yen ñëm muñ leen aywa aywa comme que gëmu ngeen bu ñenn ñi gëmee yéen da a bàyyi ñi gëm yéen ñi gëmul ngeen nekk ci li ngeen ne léegi muñ leen nag muñ leen bàyyi leen lu tax ngeen leen di kar ci ndend yeeg yooyu di leen tëkkoo ko menacé waay waay fasbiru muñ leen taxaar xattaa ba ni nga xamante ne nii yahkuma allahu la borom bi di àttee de na naa suñu diggante ñun ñi ñun man ak ñi ma gëm ak yéen wa huwa ta borom bi tabaraka wa taala xayrul haakimiina mooy ki nga xam ne moo gën ki nga xam ne mooy àtte de qaala léegi nag bi mu waxee lool moom Seydina Shuayb alayhi salaatu wassalaam qaala mu wax almala'u ñi nga xamante ne nii nag ñooy mooy ñooy ñooy assemblée ba mooy gis nga saar buñ toppoon li nga xam ne mooy jus yi fii nii laay bi ñuy bëgg a gis fi la jus bi waroon a tàmbalee jëpp moom nañ la ko waxoon ca njàlbéen ba mu ne qaala kon mu wax almala uña nga xamante ne nii ñooy ñooy waa assemblée ba way ndomboy tànk yi nag nga xam ne ñoom comme que ñoo yor alal gi yor doole ji yor pouvoir bi di doxal yor nguur gi mooy lu ñëw ñoom ñooy gën a ñëw ñoom ñooy gën a sentir menacé ñoom lañuy jàpp ne é ñun ñoo njëkk a yàqule waaw loolu <laughs> ndax moom waa ji nga xam ne moom dëkk bi amu fi dara lu benn sac amu fi magasin amu fi dara gis nga bu mbir nii benn saagam lay gàccoo daal di seet la frontière la plus proche ne fes daal di dem yoonam <laughs> waaye kooku moom bu gaay ñëwee di bombarder par exemple ay noon ñëw di bombarder dëkk bi moom lan lañ ko fi yàqal lu bari amu fi dara waaye ki nga xam ne moo fi am ay magasin am fi ay immeuble am fi ay tool lu ne am fi ay ay oto kooku moom mooy gën a tiit parce xam nga ne yée tay rek problème am waaye alalam ja dina naaw moo tax ñoom ñoo njëkk a wax waaye ndomboy tànk yeeg waaye alal yi économie de xaala ñu daal di wax nag daal mala u mbooloo ma alladina stakbaru te ñoon ñooy ña nga xam ne ñoo doon rëy rëylu nag di weddi seen borom mi qawmihi ca ay ñoñam moom sayidina Shuayb alayhi salaam ñu ne ko a menacé ko la nuxrijannaka ya Shuayb waat nañ ne dinañ la expulser lan lañ doon wax ci kadaay day weesu <laughs> mooy boole di ko yéefir yi mu ngi noonu dañu gaaw ci nañ leen ko expulser mais yow waa ji di leen wax loo xam a bokk tricher quoi mooy loolu la quoi moo loolu moom ñàkk xam la walla nekk la nuxrijannaka wat nañ laax dinañ la génne laax dinañ la exiler des na la expulser de des na la génne yaa Shuayb bu yow mii la ñuy wax yow Shuayb ba laa wax alayka salaatu was ñoom nag doon ñu wax loolu de alayka salaatu wassalaam duñ koo gëm sax ñun ñoo koy wax alayka salaatu wassalaam walladina amanu non seulement yow dinañ la expulser yow yaay laa teg yaay yéy seen yiitan ah walladina amanu ak xam ne dañoo gëm ma aka nee nañ way dañoo gëm ànd ak yow min qaryatina dinañ la génne dinañ leen génne yéen ñépp ci suñu gox bii nii suñu dëkk bii ngeen xam ne yéen a ko yàq ak seen yi ngeen di wootee aw mooy ñaari possibilité lañ leen may soit yow la taw ñu expulsé leen génn leen dëkk bi aw la taw na wala ngeen delluwaat dikkaat fii millatina ci suñu tëralin wii nga xam ne ci lañ ne nii ñu doxale nga xam ne ci lañu fekk ñun ñëpp bàyyi ak maam ñëwoon ci léegi yéen soit ngeen ñu expulsé na walla ngeen ñëw dellu ci loolu daal mooy may mooy ngeen renier renier leen seen diine weddi leen seen diine gi génn ji ba duggat ci mbooloo mi daal ne miik voilà bu ko defee bu boobaa léegi nag jàmm am siinoo rek dañ leen di expulsé lii mooy wane ne wax bi naan boo demee ci dëkk ñépp def faaramu neen defal yarami neen loolu moom du waxu nit ku yeewu voilà loolu moom du waxu dara. kanta ay wolof njaay ko wax dañ naan ñun moom de toute façon borom bi daf ñoo jaamuloowul li nga xam ne mooy wolof njaay déedéet waa <laughs> lam na jaamuloo ñu kan nan lañ ko woon koccan wala barman wala faala suñu borom dañoo gaa dañoo jaamuloowul ay nit ñuy wax lu rafet yorom bi lim ñu jaamuloo mooy alquran yi mu ñu wàcce wax ñu tamit la ci ne ak njàngale mi ci ma lay saa saam indi lool la ne nañ ci tënku ngir jaamu ko moom borom bi tabaaraka wa taala voilà wax nag man nay di rafet léeg-léeg bu rafetul ñu xam ne lii rafetul te ñu ne lii rafetul. du ab livre boo xam ne alquran boo xam ne yut laa la bu ñuy jàngala bu taxaw buñ nee wolof njaay nee rek ñu ne loolu moom manu la nekk lu du dëgg ma ne wax jooju moom du waxu dara boo demee ci dëkk nit ñi def yaramu neen yow nekkal nit nga sol ay yére ndax bu doon lool la diine masu fe du fi mën a taxaw di waay lu baax du fi taxaw Seydina Shuayb bi bi mu ñëwee déggoo li ko gaay wax yéen lan moo tax ngeen di kii dañ leen di génne suñu dëkk wala ngeen delluwaat ci liñ newoon te masuñu cee mooy lañ ne ko lu delluwaat nga ne waa Seydina yi bi daane woon yéeféer ñu ne mukk haasha masu ko doon c'est que ñi ko gëm comme que ñu bari i ñoom lañ meloon léegi nag bi ñu ko gëmee léegi ñuy wax ak ñoom comme que ñoom ñoo ëpp ñu ne yéen yéen ñëw Shuayb ba ak gaa yi di ngeen leen expulser wala ngeen delluwaat ci li nga xam ne moom lañ nekkoon mooy suñu yoon wii suñu tëralin wii suñu doxalin wii kon loolu la de qaala Seydina Shuayb ne leen nag alayhi salaatu wassalaam awalaw kunna kaarihiin waa léegi même bu ñu bañee sax ne ñun bëgguñu delluwaat ci loolu ci ni ngeen nekk bëgguñoo def ni yéen léegi da ngeen ñuy forcer ah da ñuy forcer léegi loolu laa leen di laaj yéen xaala xadif taray naa yëg leen dëgg-dëgg duur nañu de tay lii de lii mooy duur nañu alallah ci yàlla waxal nañu yàlla lu amul de kadiban loo xamante ne du du du dëgg la in udnaam bu dee ne ñun dañoo dellu fii millatikum ci seen yoon wii ngeen nekk wu baaxul wii ba'da iz najjaana Allahu minha ginnaaw bi ñu ci borom bi muccalee ñun ñu delluwaat ci bu ñu ko defee mooy ñun ñoo fàtte ñun ñoo tay daldi suul jëf li nga xam ne mooy jëfu borom bi ñu defal lu yiw yooyu ba pare daal di wax lu amul ci bu mbiru borom bi wa maa yakunu lanaa te nag waruñu de an na'uda fiha ñuy delluwaat ci seen yoon wi illaa yasha Allah lu dul mu soob suñu borom rabbuna bi suñu borom wasi'a rabbuna suñu borom bi daal dina yaatu kullu shay'in lépp man xam-xam alallahi ci borom bi tawakkalna la ñuy wàkkeel rabbana yi suñu borom bi ta baynana yal na nga ubbi suñu diggante wa bayna qawmina suñu gën koy ubbee wallahu ta'ala a'lam